wa qaaluu lawlaa nuzzila haadha alqur'aanu ala rajulin min alqaryatayni adiim kon ñu ñëwaat fi ñu yemoon suñu boroom tabaaraka wa di wax ci laay bi nga xamante ne ni mooy fanweer bi ak benn mu ne wa qaalu ñoom yéeféru quraysh yi ñu ne lawlaa nuzzila haadha alqur'aanu moo analan moo tere woon ñu wàcc alqur'aan ji ala rajulin ci góor goo xamante ne minal qaryatayn te bokk ci ñaari dëkk yi azim mu nekk góor goo xam ne nag ku màgg lay doon ñaari dëkk yoo yële mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ak fi nga xamante ni mooy taayif nekkoon beneen dëkk bu mag di newoon ci côté makkatal mukarrama kon nag ñu ne lan moo tere woon ba borom bi tabaaraka wa taala bi mu ñëwee di yónni mos muy yónni kii bàyyi fi kenn ci góor goo xam ne ku màgg lay doon te jóge benn ci ñaari dëkk yu mag yi ndax yéefiru Quraysh yi lool lañ doon wax comme ni ñoom al-Walid ibn al-Mughira doon wax naan moo yonent yàlla nan lay yónnee Muhammad nii di ma fi bàyyi man ak Abu Mas'ud di Urwa ibn Urwa ibn Mas'ud ath anhu kon nag mooy góor googu ñu ne bon yàlla nan lay yónnee jirimu Abu Taalib bi non loolu man da nekk waaye nan la dina yónni koo xam ne ab jirim la tam bokkul ci ñi nga xamante ne nii ñooy kilifa yu mag yi nga xamante ne ñoo nekk si bopp fii ci Makka wala Taayif kon ñoom lool lañ doon wax kon ñaari góor góor kenn ci góor ñoon ñoon ñen ci ñaari dëkk yoo yële nag min rajulin mooy kenn ci ñoom waa bu dee ne ci Makka ñu tànn al-Walid ibn al-Mughira waaw c'est ok bu boobaa ñun dinañu ko mën a gëm xam ne boroom bi nag tànnal na lu nag koo xamante ni kilifa la waaye it bu dee ci waa Taayif la yónni woon def ko yonent muy Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi yu mujj naa tuub moom radiyallahu anhu loolu it dina baax am na ñeneen ñu ne ñoo ñaari góor ñooñu mooy kàddu kii de mooy ne du ñoom ñi waaye kan la ki nekk Taayif moo doon Umayr ibn Abd ya Layla Saqafi kooku la ki nekk Makka nag moo doon Utbat ibn Rabi'a ñu ne daal kenn ci ñoom ñaar ñii am na yeneen wax yoo xamante ne nii moom buñ jële ci Mawlana ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne ki nekkoon kilifa giñ ne woon moom bu buñ ko yónni woon tam bokkoon ci waa Taayif dinañu ko mën a sax comprendre te nangu ko muy Habib ibn Amr Thaqafi radiyallahu moom moom moom lañ waxoon ak ki nga xamante ne nii am ñeneen nag ñu ne noonoo Kinaana la ibn Amr mooy ibn Abd ibn Amr gisoon nañ leen bi ñuy gis keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu demee Taayif ñam fa dajaloon keneen ki ñu ne kooku mooy al-Walid ibn al-Mughira ki ne woon Makka yooyu yëpp ay wax la mooy daal Quraysh lan lañ doon wax naan way aka neexoon bu du teero woon yàlla naka lay yónnee jirim bu mel nii mooy koo xam ne xoolal niñ doon xeebaateeg saboote li suñu borom ne woon naka nii rek du ma yónni benn yonent lu dul ñoom ñu koy saboote waa koo xamante ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ashrafu man man masha ala al ard gina tedd képp koo xam ne bas ngaa teg sa tànk ci kaw suuf nekk ki mu doon mat sëkk borom bi tànn ko yónni ko ci ñoom ñu koy saboote naan mu yàlla dina yónni kii bàyyi fi kilifa gu mel ni al-Walid ibn ba bare bàyyi fi kamit abu Mas'ud di Urwa mason Mas'ud fële ca waa Taif suñu boroom nag ne ahum yaqsimuuna rahmata rabbik waa ñii man dama leen di laaj waa ñoom ñii ñoom ñooy séddale yërmande boroom bu yu yu yaatu gi muy nubu waji li nga xam ne mooy ak nekk yonent waa loolu dama koo teg ci seen loxo bañ may wax man borom bi naan ma lan moo teema ni kenn ci kilifaay Quraysh yi wala Taayif lan waa ñoom damaa teg seen loxo mbir mi ba ci sama yërmande gu yaatu googu ak njub ak tegu ci yoon ak nekk ki nga xamante ne nii borom bi moo ci jaam yi loolu dama koo teg seen loxo muy yërmande yàlla gi nga xam ne nit manu koo takk est ce que loolu dama leen koo tegal seen loxo ñoom ñu koy séddale suñu boroom ne mel ni ne leen déedéet nahnu ñun naa qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ñun ñoo ñi nga xam ne ñoo séddale ma'ishatahum seen dund ku nekk li nga war dund ci kaw suuf boroom bi moo def ñii ñu am ñële mu xañ leen def ñii ñu xaw a am ñee léeg-léeg ñu am léeg-léeg duñu am mu ne loolu lépp man maa ko séddale fil hayatid dafa doye di da gaaw a jeex te ñàkk solo wa rafa'na ba'dakum ba'dahum ma yëgati lenn li fawqa ba'din ci kaw ne neen li darajaati nay daraja mooy fii suñu borom noonu la def da ngay gis koo xam ne da ko yëgati def ko président mu jiite ñépp jël kee def ko député moom mu jiite ñu ndaw mu jël koo xam ne moom chef de ci la koy def am koo xam ne nag da ko dul def dara ci yooyu moom day nekk benn dungur wala benn ginaaru nekk koo xamante ne moom ab ab ab ab sous-traitant lay doon ko la keneen koo xamante ne nii moom daa nekk ab poste moom policier la kii mu nekk koo xamante ne éboueur la kii nekk loo xamante ne nii moom ab oustaz la wala ab professeur la kii nekk baykat ku nekk borom bi nee na ak lan fay am loolu lépp man maa ko séddale du yéen koy séddale seen dundu àddina bii li ngeen dund man borom bi tabaaraka man maa ko séddale war a faanaa te ma yëkkati baadahum lenn ci ñoom fawqa baadin ci kaw leneen li ci nit ñi ñoom ma yëkkati lenn ci ñoom fawqa baadin ci kaw leneen li darajaati nay daraja nga xam ne ku nekk ak poste bala borom bi teg ak fa nga xam ne ndomba tànk bam la jox lan moo tax borom bi nga def loolu def ñii ñu am ñii amuñu ñii féete ñii kaw ñii féete ñee kaw ñee nekk seeni sujet nekk seeni sang ñii nekk ñi nga xamante ne nii ñoom ayal toppe lañ mu mu jàppe baadahum lenn li ci ñoom ñoom ñoom nit ñi baadan leneen li suxriya def leen ay surga waaye defu leen ngir ngeen def leen ay jaam mukk ngir tamit suxriyan tekkiwul comme li ko ñenn ñi di waxe naan ngir ñuy saboote yi kallaa summa kallaa summa kallaa borom bi masula bind jaam ne bind ko ngir objectif bi mooy muy saboote mbokk jaamam déedéet suxriyaa li gën a dëgër mooy ne mooy nga nekk ngir ñu nekk ñiy surga ci ñee di liggéeyal nee loolu mooy doxal àddina bi parce que bu ñépp amoon milliard fii mu ne koo fi ne kaay raxas mbedd mi ndax daa tilim wala fii kaay def yenn liggéey yi day bañ nan lay nekk milliardaire di def loolu te bu boobaa mooy dëkk bi dina sooxe ndax bari na liggéey yoo xamante ne nii kenn du ko def te bu boobaa kenn dootu mën a dund suñu borom moo def loolu xam ne nii la dund gi mën a nekk ci kaw suuf il faut ñii nekk mooy borom doom ba tànk yi ñii di liggéey ñii am alal ñii amuñu ba xam ne nga xam ne seen wërsëg borom bi def ko deful ne këlee ko moom de moo ko yor yoru ko boroom bi da koo jaarale ci kooku waaye mbiri ci boroom bi tabaaraka wa taala mi ne woon inna allaha huwa ar-razzaaqu dhul quwwati al-matin borom bi mooy wërsëgalaa kon bu mag bi borom mooy kooku mooy wërsëgal waaye daa am ci ñu koy jaarale mu ne kon nag lool la wa rahmatu rabbika ta borom nag lii nga xam ne mooy prophétie bi mooy yónnent gi may nga xam ne moom laay def nit yonent muy yërmande gu rëy googu waaye gi may gindee nit dootul torox ba faw xayrun moo gën fuuf mi maa na ci li nga xam ne moom ngeen di dajale ci am amu àddina fii mooy gis nga loo fi am dajale ci àddina ñàkk lii moom mooy ngëm yàlla ragal yàlla wàkkirlu ci yàlla tey si te te xam ne sa lépp borom bi tabaaraka wa ta'ala moo ko yor mooy ne gis nga boo ko ñàkkee waaye ku am loolu te amoo li nga lu ne gañ ci àddina bi yow li nga yor moo gën fuuf loolu la borom di wax wa rahmatu rabbika ma yërmande boroom xayrun moo gën fuuf <coughs> mimma na li ñuy dajale li mu jox yonent bi alayhi salaatu wassalaam jox ko ñi ko gëm ci muy leeru gëm yàlla moo gën fopp milliards yi nga xam ne moom la yéefér yi di drainer di taxawaaloon moom di daal di bind ñu leen di bind fu nekk ñoom abu lahaba gi ñoom abu jahli nag ñoom ba ak yéefér yi baa dinay tukki mu ne walaw la kon nag affaire bi loolu la mooy ne boroom bi nga xam ne moom ni mu séddalee gis nga seen am am yi ci kaw suuf rek xam nañ ne ñépp amuñu ñu am am naka noonu nag ci wàllu li jëm ci wàllu ngëm yàlla wàkkeerlu ci yàlla am ay daraja yu kawe fa yàlla noonu tamit la ko boroom bi moom ci loxoom la ne moo koy séddale di ko jox ku ko neex zalika fadlullah lii nii nekk li nga xam ne ngënalu yàlla kese loo xam ne keneen daraay kenn raxu ci moo koy jox ku ko neex te loolu la jox yeneen bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne walawla an yakuna an-nasu ummatan wahida mu ne budul woon ne nit ñi de moom ñoom ñépp dinañu nekk dañuy nekk budul woon ne dañuy nekk ummatan waahida benn mbooloo ñoom ñépp ñu nekk benn ci mooy yàlla daldi wu daldi jeng jëm si àddina bàyyi li nga xam ne mooy mbiru yàlla bu boobaa di kon bu dul woon lool la ñaal naa bu booboo bu keroog bu doon lool la bu dul woon lool laay bañ lool laa xam ne bu ma ko defoon man borom bi tabaaraka wa taala lii may bëgg a tudd bu ma bu doon ne xamoon naa ne nit ñi duñu rekk loolu ndax nit ñi mu ne walaw laa bu dul woon ne an yakuna naasu nit ñi nekk ummatan waahida benn mbooloo ci mooy nekk benn ci mooy jeng wëllif borom bi tabaaraka wa taala jublu mbir àddina yi sori lépp loo xamante ne nii yiiw la gu borom bi tabaaraka wa di woote mu ne budul woon lool de xam nga lan laay defa man borom bi tabaaraka wa taala la jaal naa konoon de kon dinaa defal li man yakfuru bir rahmaani képp koo xamante ne nii dafa weddi borom bi fees dell ak yërmande li buyuutihim gis nga seen kër yaak seen dëkk waaye dama leen fay defal suqufan min fidda mu nekk yoo xam ne teek yi yi lool ci yow buñ la naan néeg boo xamante ne nii mooy tuwaa ba téeg ba moom or bu bu sell la wurus bu sell la waa lan ngay xalaat ci suuf ak miir ya mu ne wa maari ma defal leen loo xam ne ay ascenseur ak ay escalier yu baax yoo xam ne dañuy yéeg rek bës ci yoo xam ne nag alayha ca kawam yadharuna ca la ñuy yéeg féete yépp kaw di bànneexoo wala buyutihim ma defal tamit seen néeg yoo yële ak seen kër yoo yële abwaaban ay buntu yoo xamante ne nii wa sururan ak ay lal alayha yii yëpp nag ci oor alayha ca kaw yoo xam ne yattaki'una la ñuy soonu di bànneexu wa zuxrufa ma defal leen fa oor boo xam ne lépp oor lay doon taar taar zuxruf mooy lépp loo xam moom la ñuy ornee mu rafet ak or bi nga xamante ne nii ak wurus bi nga xam ne wu sell la kon lool naa leen di defal de wa in kullu daalika mu ne gis nga nag li ma fi tudd nii lépp lama mata lama mataul xayati dunya du dara lu dul li nga xam ne mooy poñetu àddina lii nii lépp li muy rafet di neex ci bakkan du dara lu dul poñetum àddina mu doyadi mi te suufee wal axiratu kanta na nag inda rabbika fa sa borom lil muttaqiina moom mu ko dencal ñi nga xam ne ñoo ragal borom bi tabaraka wa taala en fait lii borom bi li muy wax mooy ne xam na ne gis nga nit ñi bu leen defaloon lii mu wax nee na bu dul woon xam na ne gis nga bu defoon képp ku nekk yéeféer mu defal la lii lii nii mooy ne kon nit ñi ci boppam daanaka dootoo ti nit ku jaamu borom bi tabaaraka wa taala ndax dañ naan ah waaye ndekete baa boo nekkee yéeféer nekk milliardaire am loo xam ne lu ne gàññ la wurus wi di daw nga nekk koo xamante ne ci opulence nekk ci bànneex bu dul jeex man daal kon man nañu ñépp nañu nekk ay su ñu boroom ne bu ma xamul woon loolu ci nit ñi xam na ne nit ñi seen faiblesse ak seen mi nga xam ne noonu la ñu wàcce seen bopp ci kanamu alal toroxlu seen bopp te mën a toroxal seen bopp ndax alal bu dul woon loolu de de moom mooy képp ku weddi dama koy defal bànneex yi yépp ma fi lim waaye xam nag nekk bu ko defaloon gaa yi ñépp kon dañ naan ngir am ko gisoo fii rek am na ñoo xamante ne nii dañuy nekk ay yéeféer parce que la ca loxoy tubaab yi lañ bëgg am loolu yow xalaatal te loolu mooy du ñu mooy wóoru leen sax dinañ ko am waaye léegi xool leen bu doon da leen a leer ne dinañ ko am kon ñu bari kenn ñuy bari dootuñ jaamooti borom bi tabaaraka wa ta'aala wallahu ta'aala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin